Euh, mbooloo mi nga xam ne day comme ñoo xam ne ab groupe la ñetti nit wala ñaar est-ce que ñoom ñépp ñu fàtteendoo ay julli wala ay julli rawandoo leen est-ce que bu ñuy fay dañuy julli mbooloo wala boo ku nekk day jullil boppam dañ naan la dañuy jullil mbooloo ndax lan ndax yonent bi alayhi salaatu wa fii nii ci. Euh, xare xandaq bi ñuy bi ñuy julli julli yi leen rawoon tàkkusaan beeg yooyu Seydina Omar nee na dafa dañ mu jàpp ñu jàpp ñu dem ilaa Buthan ci suuf si foofu ci wet gi mu daal li julli jiite leen am na ci yeneen riwaaye yu ko leeral que da leen jiite kon moom moo leen jiite te dañ doon fay kon tamit mooy ne kuy fay ñaar ñuy fay ñoom mën nañoo ànd daal di koy def mbooloo au lieu ku nekk daal di ne man naa maay fayal sama bopp